moo doon Tamim ibn Aws ibn Xaarisa am nañu ne noo du du Xaarisa waaye Xaarija ibn Suud am ñu ne noo du Suud waaye Sawaad arxamukallah ibn jazima ibn ziraa ibn adi amin ibn adi ibn daar moo tax ñu naan ko addaar yi maamam jooju addaar dàkkantalam nag moo doon abu ruqayya abu ruqayya addaar yi moo doon dàkkantalam moom seyyidina tamim addaari radiyallahu taala anhu wa ardaa al imaamu addahabiyu ci siiratu bna ci ci siyaru aclaam annubala mu ne Tamiim ad-Daari saaxibu rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam abu Ruqayya Tamiim ibn Aws ibn Xaarija ibn Suud ibn Jaziima al-Laxmi al-Filastiini mu ne Tamiim kii moo doon Tamiim moom noonu la ko ubbee bi muy def tarjamaam di def biographie am moom Seydina al imaam ad-Dhahabi alayhi raxmatullah mu ne saaxibu tamimu daar yi moo doon tamim kojoo woon ci waa daar ndax maamam joo jële comme niñ naan alqurashi kojoo woo ci quraysh fiha mu ne saaxibu rasulillah nekkoon àndandoo wa alayhi salaatu wassalaam ndaw yàlla li alayhi salawaatullaahi wasalaamu abu moo doon dàkkantalam tamim ibn aws di doomu aws ibn xaarija ibn suud ibn jazima allaxmi ko joowoon it ci waa laxm al filastini ca palestine ndax moom fa mu dëkk woon foofale la ci bilaadu sham fala kojoo woon moo doon euh, dëkkuwaayu waa daar Eh, mu ne waddaaru batnun min laxm gaddaar mi maamam mu ne ab néeg la ab biir la kanaa la min laxm ci tribu bu réy boobu di waa laxm mu ne laxm nag moom ci Ya'rub ibn Qahtaan lañ bokk muy ci arab yu yàgg yoo yële mooy seen maam Ya'rub di doomi Qahtaan moom nag Seydina Tamim ad-Dari ay mbiram mu ngi feeñ l'an neuf l'an neuf ci zamanul wufuud ci la agsee ci la dëgmale ci aleyhi salaatu wassalaam moo tax al imaam euh, az-Zahabi mu ne wafada Tamimu ad-Dari radiyallahu anhu sanata tis'a fa aslam mu ne moom mu ngi def délégation ñëw moom Tamim ad-Dari ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam l'an neuf ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu salaam fa aslama mu daldi tuub bi muy ñëw nag ku mel ni eh, eh, imaam al-Waaqidi yu dane ñoom diis lañu woon dane woon diis lañu woon muy waa daariyin ñoo ñële min min ad-daariyin min qabilati daar àndoon ak Seydina Tamim addaari te imaam ibn sakan loolu la wax dane aslama sanata huwa wa axuuhu nu'aym walahuma soxba mu ne moom imaam ibn sakan raxmatullaahi alayhi mu ne aslama sanata tis'a mu ne seydinaa tamim l'an neuf la dugg ci lislaam mook frère buñ naan nu'aym te am nañu àndandoo ak alayhi salaatu wassalaam Euh, kon moom mi Seydina Tamim ay mbiram kon dafa feeñ ci li ngi li nga xamante ne nii mooy jamono yu wufuud yi moom mu ngi agsi ci délégation yi ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu agsee mu ñëw ci yeneen bi aleyhi salaatu wassalaam ak ñi mu àndal selon imaam al-Waaqidi këne doonul woon moom rek dafa àndoon ak ay nit imaam ibn Sakan nee na mook frère am ñoo ñëwandoo nee na bi nga xam ne nag ci la deme noonu dafa ñëw nettaleem nettaleem Eh, imaam Muslim ibn al-Hajjaj moo ko solo ci yaatal ko yaatal lool ci xadiis bu gudd gudd indi ko ci kitaabul fitan wa ashrat as fi muy waxe ci fitna yi ak li màndarga yi wane ne yawmal qiyaam mu ngi jege si ak ak jegeem indi na ko foofule waaye na ko noonu sëriñam di al imaamu ahmad ibnu hanbal daal dinay solo nettaleeb li nga xam ne mooy tamim ak nettaleem bu am solo di nga xam ne mooy nettali ci istuwaaru ak xew-xewu masiixu dajjaal waaw eh, waa asxaabu sunan arbaa ñoom ñépp yi solo nañu al imaam abu daawud naka noonu al imaamu at-Tirmidhi al imaam an-Nasaa'i naka noonu al imaam Ibn Maaja rahmatullahi ala al jamii ñoom ñépp solo nañu nettalee Seydina Tamim ad-Daari ak mbiru Masiixu Dajjaal ak mbiru Masiix al-Masiixu Dajjaal ah al imaam Muslim. raxmatullaahi alayhi day nettali te comme ni ñu ko waxe woon Seydina tamit mi dafa am particularité boo xam ne keneen fekk ko ci ci saxaaba yi radiyallahu ci àddina saxaaba yi bu ñu nee saxaaba yi mooy ñu gën a màgg kon particularité bi mu am keneen amu ko ginnaaw moom ci mbindeef yi waaw keneen ci nit ñi amu ko parce que moom mooy le seul saxaaba boo xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane xaddathani waaw ndax xadiis yépp xadiis yépp wal xadiis mooy lépp loo xam ne dañ koo askanale ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci wax wala ci jëf wala ci portrait physique wala moral wala muy loo xamante ne nii euh, lu nit def ci kanamam moom mu fekkee mooy loolu mooy xadis lu ñu lépp lu ñu askanel kullu ma usnida ila rasulillah min qawlin aw fi'lin aw wasfin xuluqiyin aw xalqi voilà lépp lu ñu askanele yonent bi alei saat salaam ci wax wala ci jëf wala portrait moral wala wala Euh, euh, décrit mu nekk portrait boo xamante ne ni physique la xadiis yi dañuy ñëw da ngay dégg xaddasanaa diw xaddasanaa diw muy dem ba ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne xaala mu wax wala mu wax di jëlee ci boroomam subhaanahu wa taala waaye xadiisu tamim kese addaari radiyallahu anhu moom mooy xadi càllale yi dem ba ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne xaddatani tamim voilà mu ne nettali na ma Tamim muy ab xadiis waaw al Muslim mu ngi ko indikoon ci téere biñ la wax kitaabul fitani wa ashraati saa boo demee bunt yi nga xam ne moom la shuraax yi lenn ci shuraax yi def kal imaam an-Nawawi ci baabu ñu ko tuddee baabu bunt qissatul jassaasa waaw baabu buntu qissa xabaaru aljassaasa espion bi ki nga xam ne mooy toppal ay xabaar dajjaal di ko jox waaw ki nga xam ne mooy utal ay xabaar dajjaal di ko jox ndax dafa am espion nettaleem al imaamu muslim comme que yëf yi dafa gudd dañuy jël riwaaye imaam muslim kese mu ne moom al imaamu muslimu ibnu xajjaaj al qushayriyu an-naysaburiyu raxmatullaahi alayhi ah, kon mu ngoog mu ne xaddatanaa abdul waarisi ibn abd samad ibn abd alwaaris wa xajjaaj ibn shaa'iri kilaahumaa an abd samad wal lafdu li abd alwaaris ibn abd samad qaala xaddasanaa abii an jaddi an alxuseyn ibn zakwaana qaala xaddasanaa ibn burayda qaala xaddasanii aamir ibn sharaaxiil ash-sha'bi sha'bu hamadan annahu sa'ala fatimata bint qaysin uxta ad-Dahhaak ibn qays wa kaanat min al-muhaajiraat al-uwal fa qaala haddithiinii hadiithan sami'tiihi min rasuulillah laa tusnidiihi ilaa ahadin ghayrihi alayhi salaatu wa salaam kon al imaam muslim dana xaddatanaa abdulwaaris dana abdulwaaris moo ñu nettali ibn abdusamad di doomi abdusamad ibn abdulwaaris muy ne wa xajaaj ibn shaacir ak xajaaju sama beneen sëriñ di xajaaj ibn shaacir kilaahuma kenn ku nekk ci ñoom an abdulwaaris ak alxajaaj mi ngi jële ci abdusamad mi jël abdulwaaris wallafdu li abdilwaaris mu ne nag expression yi mën di fii mooy sama sëriñ bi ma njëkk a tudd du xajaaj ibn shaa'iri waaye abdulwaaris yi ibn abdisamadi mu ne xaddatanaa nettali nañu abi abdulwaaris la wax sànq mu jële ci maamam abdusamad abdulwaaris xaddatana abdulwaaris ibn abdulwaaris mu jële ca maamam di abdulwaaris an al-Husayn ibn Dhakwaan mu jële ci al-Husayn ibn Dhakwaan qaala mu ne haddathana ibn Burayda mu ne doomi Burayda moo nettali qaala dafa gudd nag e, bon wanoon nañu gis ñoom ñii ñooy ñan mais bon e, ibnu Burayda mooy Abdullah ibnu Burayda saxaaba bu bu màgg al-Husayb al-Aslamiyu muy Abu Sahl al-Marwaziyu nekkoon Euh, nekkoon li nga xamante ne ni juge la woon waaye dañuy bàyyi lii parce que day gudd quoi al Husayn ibn Zakwaan mooy al Muallim voilà waaye eh, al Basri siqa la woon Aamir ibn Sharaxil kon ibn mooy moo jële ci Aamir ibn Sharaxil Aamir ibn mooy imaam ash-Sha'bi hmm? mu ne haddathani Aamir ibn Sharahil ash-Sha'bi muy ash-Sha'bi mu ne Sha'bu Hamdan voilà ci Sha'bu Hamdan la bokk Hamdan <laughs> xam nga wafdu Hamdan sax ci lañu waaye mënuñu leen a gis hein voilà mënuñu leen a gis parce que suñu suñu kii dafa jeex suñu kii dafa jeex suñu Euh, euh, euh, li ñu defaloon wufuur yi dafa jeex moo tax waa Hamdaan mënuñu ko leen a gis kon Aamir ibn Sharaxil ash-Sha'bi mooy taabi'i bu mag boobule ni Abu Amr al-Kufi thiqatun la mashhur ku siiw la waaw moom ah, la imaam Makxuul doon wax maa ra'aytu afqaha minhu masuma gis ko ko gën dégg fiqu fiqu moom moom ma le di ibnu Sharaxiil muy eh, ash-Sha'bi boo déggee ñu ash-Sha'bi rek moom mii lañ ci dugg voilà boo déggee ñu ne ash-Sha'bi parce que sha'bu Hamdaan ti waa sha'bu Hamdaan la Hamdaan la bokk annahu ko moom sa'ala Fatima bint Qays Fatima bint Qays saxaabi ya la bu jigéen gisoon nañ ko ci nisaa'un hawla ar-rasuul Fatima bint Qays uxtu ad-Dahhaak ibn Qays di frère saxaaba boobu di ad-Dahhaak ibn Qays moom nag moo ko magoon Faatima moo magoon ad-Dahhaak waaw moom dund ba xilaafa Seydina Muawiya ibn Abi Sufyaan <laughs> gisoon nañ ko ci affaire ak talaaq bi ñuy gis suuratu suuratu talaaq ci uju euh, yi ñu defoon ci tafsiir yi ñu defoon ak suñu yaay joo jële ca suuratu talaaq gisoon nañ moom mii Fatima bint Qays moom nag ab dahhaak dañ naan uxtu ad-Dahhaak parce que ad-Dahhaak dafa siiwoon ngir ñu ràññee ko mais ab dahhaak ibn Qays moom Fatima moo ko Fatima ko magoon magoon na ko dix ans sax waaw waaw am nañu ne dix ans la ko mage woon voilà am nañu ne dix ans la ko mage woon kon nag mu ne moom moom la imaam ash-Sha'bi laaj mu ne ko wa kaanat moom min al muhaajiraatil uwal dafa bokkoon ci ñu njëkk gàddaay dem ci yonent bi alayhi salaatu salaam jóge Medina jóge Makka dem Medinatul Munawwara nee na dama ne ko man Abu Amir ash-Sha'bi dama ne ko ah dama ne ko xaddisiinii xadiisan sami'tihi min rasulillah laa tusnidiihi ilaa ahadin ghayri nee na man damaa laaj Fatima mooy gis nga ma ne ko sëriñ sama mooy sëriñam la waaw sëriñam la ndax moom taabi'i la te kii saxaa boobu jigéen la mu ne ko man nag damaa bëgg nga nettali ma loo xam ne yow ci yonent bi alayhi salaam nga koy jële intermédiaire mooy loo xam ne yow ci sa bopp sama sëriñ yow yaa ko dégg yow Fatima waaw loo xam ne yow yaa ko dégg ci yonent bi alayhi salaam doone doon amul intermédiaire doone diw moo ma wax mu ne yonent bi alayhi salaam nee na non loo déggal sa bopp ci yonent bi alayhi salaam fa qaalat sëriñ bi ne ko waaw muy sayyidatu Fatima bint Qays mu ne ko la in shi'ta la af'alan <laughs> mu ne ko boo bëggee ma def ndax dégg naa ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam loo xam ne kenn nettaliwu ma ko sama noppi yoo ko dégg boo bëggee yow Abu Amir Amir ash-Sha'bi ma def mu ne ko ajal haddithini Seydina Amir na ko ajal eskay d'accord na haddithini comme que am nga lool mooy lool laa doon wër xabaar ma waay nettali ma loo xam ne yaa ko dégg ci yonent bi alayhi salaam dañ ciy jànge ne tamit lool la mooy mbir mi sur mooy al isnaadul aali solo gi mu am solo sanad boo xam ne intermédiaire yi day néew waaw bu ko defee leer ngay gën a jolli ngay gën a jege yonent bi alayhi salaatu wassalaam hein manoon na ko wax rek nettali ma kese toog bu ko neexee moom sayyidatu Fatima bu ko neexee mu ne moom dégg naa ci sayyidatu Aïcha mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam nee na waaye bii dana ko non loo xam ne yow direct sans intermédiaire yow yaa ko dégg bu ko defee bu boobaa diggante Abu Amir ash-Sha'bi rahmatullah alayhi ak yonent mi alayhi salaatu salaam benn nit kese fay dox waaw mu ne ko kon baax na léegi nag ci la commencé ne ko dama dencoon ibnul mughira mu nekkoon nag min xiyaari shabaabi quraysh yawma idin mu bokkoon ci ñi gën ci jeune quraysh yi ba ma koy ba ma koy denc ba ma koy ba ma ba may sëy ak moom waaw bu may sëy ak moom ibnul mughira moom nag mooy abu amr ibn hafs ibnul mughira Ah, ibn abdillah ibn amr ibn al-qurashi al-maxzumi ah voilà léegi mu génn àddina nag waaw ci jamono yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu génnee àddina mu nekk di ténj nag mu nekk di ténj mu ne ah mu gis ne am na am na ñàkk na ku ku màgg way wa huwa min xiyaari ndax dafa bokkoon ci jeunes yi gënoon ci waa quraysh waaye waaye fa usiba fi awwalil jihaadi ñu daal koy faat ci premier ci bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne nag bi nga xam ne ci fa lamaata am maytu ta ay ta ayyamtu xatabani abdirahman ibn awf fi nafarin min asxaabi rasulillah wa xatabani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala Usaama ibn Zayd mu ne nag bi nga xamante ni ci laa tinj ba pare ci la ma seydna Abdurrahmaan ibn Awf ñëw daldi may labat ànd ak fekk mu àndoon ak mbooloo noonu lañuy labate kenn du labat jigéen yéen ñaar rekk ngeen ne waaw al xalwa bil ajnabiya hada xaraamun shar'an wala in même bu deen alquran nga koy jàngal loolu dafa xaraam voilà mooy seydna abdurrahman ibn awf bi muy ñëw di ko labat si fii nafarin dafa ànd ak ci am mbooloo la àndal hmm? dafa ci mbooloo la àndaloon ah, léegi ci saxaaba yi mu ñëw léegi nag mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di may ñëwit labat si ma mais pas moom mais da utal soxna Seydina Usaama ibn Sharax ibn Usaama ibn Zayd ibn al-Kalbiyu radiyallahu anhum ah, muy Abu Muhammad ah Usaama ibn Zayd seydina Usaama ibn Zayd radiyallahu anhu léegi nee waaye man dama déggoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax ne doon wax ne man ahabbanii fal yuhibba Usaama képp ku ma sopp nanga nga sopp ki nga xam ne mooy seydina Usaama fal nuhibbuhu idan idaa ahbabnaa rasuula bu dee sopp nañu yonent bi alayhi salaatu waay waay manula deñ ñu sopp seydina Usaama ibn Zayd radiyallahu mu ne nag bi nga xam ne ci la ma waxe ci la ma yonent ma lay saar di ma di si ngir moom ngir Usaama ah man na ko amri bi yadik fan keex nii man shit ma ne ko daal sama mbir daal teg naa ko sa loxo yonent ma lay saar saam may ma ku la neex yaay xool ku la neex rek nga daal di ma koy may ci Abdurrahman ibn fu jaar na fi te yow yaa mu bëggal sa ki nga xam ne mooy Usaama léegi man amatuma ci décision jël naa lépp teg ko sa loxo masalaay est jigéen mën naa maye boppam loolu gisoon nañ entre al bikru ak as te gisoon nañ ko ci masailul ilu ziwaaj moo tax loolu duñu ci nekk di waxaat walillahi alhamdu wal minna nee na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag ne ma demal intaliqi ila ummi sharik ne ma demal ci ummu sharik kër ummu sharik nga des foo fële mais ummu sharik nee na nag c'était une richard ku riche la woon femme bu amoon alal la woon ci wàllam saar bu manoon na ni alal ji bare noonu la mën a dépenser la illa il elle dépensait sans compter Ummu Sharik de moom moom moom moom moom day day tàngal kart bi rek bu doon tay li gaa yi naan carte bule bi moom du du du sedd waaw moom moom jigéen loxo sa ca ca ca mbar ma la day joxe rek ca poche bi waaw di dépenser lu bari fi sabilillahi ci yoonu yàlla mu ne moo tax gan yu bari dañ doon ñëw këram parce que teraanga gu ñu xam ne moom la amee woon ma ne dinaa ko def ma ne ko waaw dinaa fa dem yonent sallallahu alayhi wasallam ne ma sax bu fa dem parce que foofu it ummu ummu shari dafa nekk jigéen goo xam ne day bari ay gan këram dafa yaatu rëy te dafa bari ay gan yu fay yu dafa bari ay gan yu fay ñëw dafa doon bari ay gan mu ne ma bu fa dem ndax day bari ay gan day bari ay gan damay bañ boo fa demee ah, sa ni nga soloo moo xam sa làmbaay yi nga sa yére yi des fois mu comme du ñàkk booy jóg wala yu mel noonu wala daal am lu feeñ ci sa yaram loo xamante ne nii ñoom dinañu ko gis te du leen dagan bu boobaa ganam yoo yële looloo tax mu ne ko kon demal ci Ibnu Ummi Maktum parce que kooku mbokkam la woon wa huwa rajulun min bani fihr fihr quraysh wa huwa min batni alladhi hiya minhu ñoom ñoo bokkoon mook Ummu ibn Maktum mu ne ko demal foofu te moom silma xalawoon nee na ma dem foofu tamay falama tayam ta amaytu mooy ba nga xamante ne amatuma soxla amatuma jëkkër voilà pa ba ma paree sama idda mooy idda gi léegi mooy bam amatul jëkkër Eh, waaye mooy xutba ji est-ce que xutba ndax xam nga kuy tënj amoo droit ñëw rek naan ko dama laa bëggal diw wala dama laa bëggoon ngir sama bopp loolu déedéet man ngaa def ishaara loolu ay ishaara la woon rek waaw mooy ay junju waaw mais manoo fa ñëw di wax loolu jamono yooyu loolu alquran da koo tere voilà léegi nag ba mu demee foofu fële après ci la ko yonent mi aleyhi salaatu wa salaam nee na nee na waaw ba ma fa nekkee hein ba ma fa nekkee ca kër umm umm maktum nee na ci laa jekke benn jour rek ma dégg fekk sama idda jeexoon na ma dégg nidaa al munaadi munaadi rasuulillaahi yunaadi ma dégg eh, noddukatu yonent bi alayhi salaam di woote di nga ma ne mais yow ba léegi ñëwagoo ci tamit de ak nan la ñëwee nan la fa demee ma ne la ñu ngi ñëw parce que xadiis bi nii la demee waaw la waral xadiis ba loolu gis ko dafa am solo bul mel nii suñu doomu jamono nga xam ne ñoom genre xam-xam affaire fast fudd lañ ko bëgg a def boo soxlaa rek da ñëw rek fab dem sa yoon noo xam-xam daa am àndal loolu moo tax ma ne la woon en tant que ñun léegi ay nit lañ ñoo xam ne ci surface yi kese la ñuy yem même bu ay bu dee ne sax dinañ dem ci surface yi mooy xam-xam moom dañ ko dul jàng ko ut duñ ci def dara buñ ñëwee bu koy duñu xóotal dara dañuy ñëw rek bon masala bi lan la waaw walla déet waaw walla déet dagan am daganul nga ne ko dagan na mu jeex loolu noo ci amee xam-xam mooy am na ñoo xam ne bu boo ñëwee fekk leen ñuy def lañ la ne woon daganul ñu ne la bon yow nga lu tax nga ne da nga ñëw fekk leen ñuy def nga ne leen daganul ñu ne la waaw kay yaa léegi yow sa daganul gii da ngaa foog ngay tëb rek ne daganul ñu ne daganul mooy ana fan nga ko teg alhamdulilah te bu boobaa bu boobaa yow doo am loo wax waaw bu dee ne yow sa waay sa daganul googu bu dee ne sa daganul googu sa waay mënoo koo layal ah waa ji danaan la bama ci la ma ne même bu dee ne yow li nga wax noonu la mais amoo foo ko teg parce que surfaas rek nga ne waaw moo tax il faut ñuy dugg ci biir di xool ana lu waral mbir yi lii dalay wax ci yan contexte ba yonent bi aleyhi salaam di wax mbiru Tamim mii moom fan la ko fekkoon ak nan la deme mu ne ba ma nee foofu rek laa dégg yonent bi aleyhi salaatu wa salaam nag laa dégg munaadi rasulillah ki nga xam ne mooy noddukat yonent bi aleyhi salaatu wa salaam muy wax ne naan. as-salaata jaami'a as-salaa julli jaami'a mooy dajale mooy boole ngir woo nit ñi ñëw dajaloo ci jàkk ji waaw mu ne fa xarajtu ilal masjidi ma di génn ñëw ci jàkka ji ci saase comme que loolu la mun a di wax mooy waxoon nañ la lii du du waxtu julli yi ñu xamoon bu doon yooyu dañ doon noddu dañ doon noddu ci allahu akbar akbar ba noddu jeex yooyu mu ngi nodde mais yii mooy bu dee xew-xew bu rëy boo xam ne yonent bi yu salaatu salaam léeg-léeg nag ñu ñëw def ko yonent bi alayhi salaatu salaam bu ñëwee ñu julli ñaari ñu julli la ba pare door a wax waaw asalaatu julli jaami'a day dajale mu ne fa xarajtu ma génn ca saase ba ma déggee muy wax lool ndax xam nañ ne kon mbir mu rëy xew na ku ko dégg xam ne mbir mu rëy ca yonent bi alayhi salaatu salaam bëgg na ñépp ñëw ci jàkka ji nee na ca saase man Fatima bint Qays radiyallahu anha ma génn ñëw ci jàkka ji fa sallaytu ma rasulillah mu julli ak yonent mi alayhi salaam gis nga mu ngoog mu ne fa kuntu fi saffi an-nisaa'i allati wax nañ la lii nag du julli farata lañ naan as-salaatu jaami'a voilà léegi mu ñëw nee na ma génn bi ma ñëwee ma julli ak yonent mi alayhi salaam fa kuntu fi saffi fi saffi an-nisaa ma nekkoon ci sàppee jigéen yi nga xam ne allati tali zuhural qawmi mooy nekk ci ginnaaw góor ñi ginnaaw góor ñi la sàppee jigéen ñi ne loolu dañ ciy jàng ne jigéen mënula jiitey góor waaw dañ ciy jàng ne te loolu mooy doxalinu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam as-saxaaba wal ulamaa jigéen du jiite ay góor waaw loolu alladina fi qulubihim marda ñoo koy poser comme li nga xam ñi nga xam ne seen xol yi dafa feebar amuk feebar bu ci ne ñoom ñooy poser wu question yu mel noonu ci suñu doomi jamono naan ay pour de question de parité waaye li ñuy wax mooy ñoom dañu nekk en dehors de l'islam di wax waaw ay sujets yoo xamante ne nii ça n'existe pas lañuy jé wala boog fa mu exister mooy indal kuffaar yi ci yéeféer ya lañ bëgg a ñëw di ko transposer foo xamante ne nii amu fi place waaw mooy ne sàppee jigéen ñi te ginnaaw sàppee góor ñu lay ne waaw te Seydina Anas moom la waxoon ba yonent bi aleyhi salaatu salaam ba ñu ko invité mu ñëw seen kër mu julli leen ba pare mu ne qumu falu salli lakum jóg leen ma julli leen mu ne fa qumtu ilaa xasirin lana qad iswadda min tuuli ma lubis nee na ma jóg dem ci benn basang boo xam ne ñun ñoo ko moom si waa kër gi waaye nag dafa commencé ñuul parce que lu bari liñ ciy joggee ko dox aka toog waaw nee na fa nadaxtuhu ma ma dal di ciy wis ndox après yonent mi alei saatu taxaw julli nee na eh, moom ak alxuram mooy frère ba ñu toog ci su ñu nekk ci ginnaaw yonent bi alayhi salaam wal ajuzu xalfanaa ki nga xam ne mooy màgget gi mooy suñu yaay wala seen maam ci yeneen riwaaya mu nekk fi nga xam ne moo nekk seen ginnaaw kon noonu la doon demee waaw moo tax fii mu ne ma ne woon loolu masala la du passage que ne loolu dañ ciy jànge ne jigéen manula jiitey góor te sàppee jigéen ñi manula taqaloog sàppee góor ñi te manuñoo sësante voilà kullu hada min mimma mimma yuxrijuhu ash-shaytaan loolu lépp shaytaanee koy def di ko xalaat loo gaa yi mu ne fa lamma qadaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam salaatahu jalasa ala al-minbari wa huwa nee na nag bi nga xam ne yonent bi ci lañu julli ba pare ci lañu jiite ba pare mu toog ci kaw minbar bi wa huwa ta moom xaalam étatwam yadxaku mu ngay ree mooy mano mooy <laughs> jalasa rasulullahi ala alminbari comme loolu mooy xaal yi jumla xaaliya la wa huwa yadxak jumlatun day wax étatw ak ban aal ci ban xaal la newe woon ba muy toog ci minbar ba mooy mu nga doon ree fa qaala mu ne li yalzam kullu insaanin musalla nee na yonent mi alayhi salaatu salaam ne kenn ku nekk képp kenn ci yéen ginnaaw ba ma leen woowee ba ngeen ñëw ba ñu julli ñaari ràkk yi ba toog ku nekk rek na nga des sa palaas bu kenn ku nekk saxoog palaasam fa mu jullee summa qaala ginnaaw gi mu ne atadruuna lima ko atadruuna est ce xam ngeen li ma jamaatukum lu tax ma dajale leen qaalu ñu ne allahu wa rasuluhu aalam ñu ne ko buur yàlla ak ndawam bi alayhi salaatu wassalaam aalam ñoom ñoo gën xam qaala mu ne inni wallahi maa jamaatukum li raghba wala li rahba walakin jamaatukum li anna tamiman ad-dariya kaana rajulan nasraaniyan fa jaa wa aslama wa xaddasani xadiisan allah <laughs> bi ñépp ne tekk toog seen place yi mu ne ku nekk na toog place am mu ne leen atadruuna li ma jamaatukum est-ce xam ngeen lu tax ma dajaloo leen wooru leen as-salaatu jaami'a ba ngeen ñëw ñu ne buur yàlla ak subhaanahu wa ta'aala ak ndawam alayhi xam mu ne inni wallahi mu ne man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wat naa ko ci yàlla maa jamaatukum li raghba woowu ma leen parce que alal du fi nekk wala lu ñu leen di xemmeem lu ma leen di jox wala xemmeem dara ci yéen wala li raghba waaye du lu raglu lu loo xam ne moo fi ne walla mooy waaj a ñëw ngir ma leen ciy tiitloo mooy ah, du loo xamante nii dama leen a wo li raxbatin du raxba taxut waaw walla raxba waaw waaw <laughs> waaw du ay noon yu jege si manaan leen waajal leen comme na waa ahzaab waa xandaq diit waaye it du raxba ngir mbir moo xawante ne ay may la wala ganima yu fi ñëw wala ay butin de guerre yu may séddale loolu taxul ma woo leen de walakin waaye li am ba des li nga xam ne mooy sababu sama dajale leen tey mooy lan jamaatukum dama leen a dajale li anna tamiman ad-daariya kaana rajulan nasraaniya mu ne ndax tamim ad-daari kat dafa newoon koo xam ne karcaan la woon mooy chrétien la woon masiixi la woon ci waa jàngu bi la bokk waaw fajaa dafa dikk nag fa baayaa dikk na nag waaw maa ngi leen di yëgal ne dikk na fa baayaa jaayante na ak man dugg na ci lislaam waaw wa aslama fa baayaa mu jaayante man wa aslama mu daal di tuub mooy dafa am euh, jiital ak taqdiim ak taxiir mooy aslam al islaam moo jiitu baayaa gi mu baayaa gi waaw parce que lu ñuy jaayante nit bala ngay jaayante moom ci mbiru at l'islam day nekk loo xam ne da ko gëm waaw waaw comme wàllam saar bañ ñëwee dañoo jaayante ak yonent bi alayhi salaatu salaam ñu ne ko jëlal ci ñun ñu jël ci yow waaw jëlal ci ñun lu la neex waaw da nga jox ñu lu la neex mu ne jaayanti li ngeen may tamna'una ni mimma tamna'una min wa anfusakum anfusakum wa amwaalakum wa awlaadakum mu ne ñu ne dangeen ngeen ñuy da may aar di ma protéger ci ni ngeen di protéger seen bopp seeni doom ak seeni soxna ñu ne ko waa ñun nag léegi bu ñu defee lool lu ñuy am mu ne walakumul jan da dangeen am aljanna kon ñu jaayante moom gisoon nga keroog Aamir ibn Tufayl al shaqi ba ñëwee naan daay rasulallah xaar li ñuy wéetal ak man wala boog def mag ma nekk sa second dane ko xattaa tuslim laa déet xattaa tuslima lu dul nga tuub voilà kon mooy mu ne fa aslama fa baaya ne moom dafa ñëw Tamim ad-Dari baayaa mu jaayante wa aslama mu mu mu mu jébbalu dugg ci lislaam wa haddathani mu nettali ma man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xadiisan boo xam ne nettali boo xam ne waafaqa dafa dëppoo alladi kuntu uhaddithukum an masiixi dajjaal dafa dëppoo ak la ma leen doon nettali ci masiixu dajjaal dajjaal kàcckat boobu mag boo bële al masiixu dajjaal nga xam ne fu ne ci suuf dina fa teg tànkam dina fa wër dina fa dem ba mu des ah alxaramayn makka wal madina waaw makka medina rekk la du dugg fu ne dina fa jaar ci suuf-suuf dina fa ma dina fa raas dina fa jaar dina ko dina fa jaar ak tànkam muy masiix ad dajjal mu ne moom tamim li ma nettali dafa dëppoog la ma leen doon nettali fan yële li ma leen doon nettali ay jamono ngi kii dafa ñëw nekk chrétien nettali ma loo xam ne mu tuub jaayante nettali ma loo xam ne dafa dëppoo ak la nga xam ne fekkoon na ma leen ko doon nettali lu jiitu waaw eh, lan la yonent bi aleyhi salaatu doon nettali lu jiitu yàgg naa nettali mbiru almasiixu dajjaal eh, waaye peut-être hein ñu ñu ñu bàyyi euh, xadiis bi jàll parce que seydina an-Nawwaas ibn Sam'aan hein seydina ki abu euh, Urwa ibn Mas'ud ma naan Urwa ibn Mas'ud an nu euh, mu tudd mooy Abu Mas'ud voilà Abu Mas'ud voilà as-Saqafi Abu Mas al-Badri maanaam Abu Mas'ud al-Badri moom daal dina koy nettali an-Nawwaas tamit daal dina koy nettali yooyu yépp ñoom nettali nañ ko jële ko ci yonent bi alayhi wassalaam ah ak ñu bari ci saxaaba yi radiyallahu waaye dañuy bàyyi nettali bii mu daal di dem loolu foog naa moo ndax mooy pour gis ana lan doon nettali lim ne daa dëppookul ma leen leen doon nettali na ko noon al imaam abu sa'id al xudriyu ak al imaam al mughira ibnu jumba ibnu Shu'ba moom it daal dina koy nettali ci mbiru dajjaal mi yonent mi alayhi salaatu salaam doon leen nettali lu yàgg te e, al imaam ibnu Umar radiyallahu taala anhu tamit daal dina koy solo it nanga noon al imaamu Anas seydina Anas Anas ibnu Malik radiyallahu taala anhu anhu wa arda ah, seydina Hudayfa ibnul yamaani daal dina koy solo tamit jële ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu lépp fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam di nettali mbiru ma ma almasiixu dajjaal ah. ah kon loolu la mooy ne ah, loolu bari na saxaaba yoo xamante ne nettali nañ ko jële ko ci yonent bi alayhi salaatu naga noonu xaafidu saxaaba al imaam abu hurayra radiyallahu taala anhu wa la sànq an-Nawwaas ibn Samaan moom itam daal dina koy nettali jële ci yonent bi alayhi wassalaam ñoom ñépp ñuy nettali mbiru ad-Dajjaal yonent bi alayhi wassalaam doon leen ko nettali avant Tamim mi doon fi ñëw voilà yooyu yépp nag eh, yooyu nag la leen doon wax eh, loolu la leen yonent bi alayhi wassalaam nag doon doon wax fii mu ne leen ne leen Tamim ad de dafa ñëw nasraani la woon chrétien la woon mu ñëw tuub nettali ma loo xam ne dafa dëppoo ma leen lu ma leen doon nettali avant léegi nag mu ne fa haddathani kon lii lañ doon wax sànq mooy particularité bi am yonent bi alayhi salaam taxaw ne fa haddathani diw de moo ma nettali waaw bokkul ak waa gisoon moom ci ab nusxa ñu bind xaddatani mooy xadiisul qudsi la yonent bi aleyhi salaatu salaam di jële ci boroomam hein an rabbihi azza waaye comme que niñ doon bindee azza wa jall saay mooy doonoon am ay maas hein doonoon am ay maas comme alquran rek amuloon ay maas amuloon ay tomb dibi bi azza waa ji gis xam nga boo bindee azza azza wajal waa ji nag gis ko euh, moom mu gis yonent mi aleyhi salaam muy nettali di jële ci boroom an rabbihi azza wa jalla moom mu ne an bi moom mu liire ko an parce que mooy raa bi niñ ko bind dafa niroo ko nuun ab nuun tomb ba nag comme que fam ne mu jàpp ne kon lii an la waaw wajal la waaw bi comme niñ ko bind dafa niroog raa mu jàpp ne lii kon raju la raa la mu ne kon an rabbi muy yonent ma saa saam di nettali jële ci boromam an rajulin mu jële ci góor <laughs> ndax borom <laughs> muhaddis bi ne lii de ba mu ko déggee mu ne lii de yéeme na moom xaaral ma xool waay <laughs> xool nusxa bi sa waay fi ñu bind fi waaj yi liir ne ah lii yéeme na xadiis boo xamante ne nii yonent bi càllale biy dem ba ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu jële ci buur yàlla subhaanahu wa taala jële ci <laughs> loolu moom loolu moom maa ngi koy dóor dégg xaaral ma vérifier waaye xool mu xool gis ndekete yoo azza wa jalla la ko waa <laughs> waa ji boo kii waaw lii kay nii lay mën a demee moom azza wa jalla la kay duur an rajulin moo tax <laughs> yooyu maas leen dañu am li jëm ci xadiis ak alquran parce qu'on sait jamais waaw nit mën na ko liire loo xam ne contraire li suñu boroom nàmbal ak yu mel noonu waaw loolu moom amul moom am buur yàlla di jële ci ci mbindeef an rajulin <laughs> rawatina yonent bi alayhi jële ci buur yàlla buur yàlla jële ci góor an rajulin <laughs> eh, bii nag mooy le seul bi nga xam ne alayhi salaatu wasalaam dana xaddathani tamim mooy mu ne xadda moom nag mu ne haddathani kon damaa nettali xadiis boo xam ne nettali boo xam ne waafaqadu dafa dëppoo alladi la nga xam ne kuntu nekkoon naa man rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam uhaddithukum di leen nettali anil masiixi dajaal ci mbiru al masiixi dajjaal ba ma leen doon nettali jamono yee kii Sham lu jóge waaw masula gëm yàlla en tout cas masumaa gëm yeneen ab nasaraan la woon chrétien la woon ñëw na mu ngi door a agsi jaayante tuub nettali ma loo xam ne dafa dëppook la ma leen doon nettali ci masiixu dajjaal xam nga lii bu doon ne li muy nettali lu lu weesu la danga naan mais chrétiens yi loolu lañuy ñuy def it ak juif yi mooy seen tooraa yi yor di nettali loolu daa fekk yonent mi aleyhi salaatu salaam mooy amoon na ba pare mais lii day nettali loo xam ne ci kanam la luy ñëw la lu ñëwagul mu masiixu dajjaal te mii tamit bokk na ci particularité yi comme niñ ko waxe woon dinañ ko gis léegi mu ne kon mu nettali ma mu ne fa xaddatani kon li dëppook li ma leen doon nettali ci masiixu dajal mooy xaddatani nettali na ma man rasulullah kan moo ma nettali Tamim ad-Dari annahu këne moom rakiba dafa war fii safinatin dafa war benn gaal bahriyatin safina bahriya du safina barriya train <laughs> xam nga arab yi finalement mooy bi train xewee ak yooyu ak gëléem yéeg mooy même yooyu dañ ko doon wax safina barriya hein train train boo déggee ab arab boo la ne hadihi hiya ha ha unzuru ila safinati al barriya <laughs> xoolal ci gaalu gaalu gaalu joor gi loolu mooy train <laughs> safina bahriya safina bahriya safina bahriya mooy gaal goo xam ne xam nga buñ nee gaal rek ci wolof moom c'est fini mooy moom moom précision du ko soxla parce gaal hein gaal moom fan lay daw gaal ci géej looco yi looco yi looco yi hein looco yi xalay daw du du convoi comme géléem yi du yooyu mu ne moom dafa neena ma dafa yéeg ci benn gaal léegi ma thalathina rajulan min laxma ànd ak trente personnes ci waa ma wa juzaam ak waa juzaam xam nga ñooñu ñëpp waxoon nañ la Cham lañ ne waa Juzam mooy les satellites des Romains ya woon foofu fële côté Cham euh, euh, euh, ci tribus arabes yu mag yooyu waa Laxmak waa Juzam am na ñeneen ñoom fala ñoom Ukaydir newoon Abdul Malik Duuma Duumatul Jandal waa Laxm waa Juzam waa Ghassan Maliku Ghassan mu ne nag moom dafa ànd ak trente personnes yoo xamante ne nii ci waa lax ma ak waa juzaam fa la'iba bihimul mawju shahran fil bahr mais ñu eere ci ndox mi ci géej gi mois mois bu lëmb weerub lëmb ñuy manuñoo manuñoo laal tafes manuñoo teer waaw vague yi géej gi sàmbara di yëngu-yëngu gu rëy manuñu def dara gaal yi di leen baaje weer ñu ne ci géej gi summa arfa'u ila jaziratin fil bahr ginnaaw gi ñu teer ci benn île boo xam ne ci biir géej gi la ne hatta maghrib ash-shams ah alladhi ah maghrib shams bi nekk ci fa nga xam ne fala mooy foofu daal sori na ci côté orient fi nga xam ne fala shams bi di jant bi mooy buy sox dañ koy gis muy dugg fa jalasu fi aqrabi safina ñu daldi toog ci fi gën jege ci gaal gi fa daxalul jazira ñu daldi dugg nag ci île boo bëre seen gaar gi sànni leen mu ne fa laqiyathum dabbatun ahlab kathiru sha'r mais nee na mu dajeeg ñoom nag benn dabba benn benn animal waaw <laughs> ñu dajeeg ñoom benn ah, benn animal boo xamante ne nii ahlab ahlab animal boo xam ne ahlab la ahlab ahlab mooy euh, animal la boo xam ne euh, dafa bari karaw ba xataa geen gi sax dafa karaw gi daf ci fees del nga xamante ne nii daanaka pour moo tax li wax ne kathiru sha'r sha'r yi da koy firi day firi lool day firi ahlab waaw muy atfu bayaan atfu bayaan ci waa gaa yi toppatoo wàllu grammaire ah, ah, eh, bu ne ahlab kathira sha'ri kathira sha'ri atfu bayaan la mooy day leeral lu ñu tofale la mais day leeral li ko jiitu waaw mu ne laa yadruuna maa qubulahu min duburi mooy animal la boo xam ne nag xàmmee lan mooy bopp bi ak lan mooy geen bi loolu doo ko xàmmee ah lépp xam mooy lu bari karaw ba animal boo xam ne dafa am karaw ba ka gi fees dell dañ koy wax ah lépp mais animal bi nag moom c'est que pour nga xàmmee ne gen gi mooy mënoo xàmmee ne est-ce que bopp bi ban façon lu féete mënoo ko xam tellement karaw gi dafa fees dell waaw doo xàmmee kanam gi ak ginnaaw gi min kasrati sha'r ndax lan bari gu karaw gi bari biñ ko gisee ñu ne ko fa xaalu waylaki maa anti ñu ñu ñu ñu ñu muslu ci yàlla ah waay waay yow toskare ñeel la la waaye yow mii ñu gis ni yaay lan mais yow laay lan lii nii lan la ah ñoom dañu foogoon ne bon comme lii lii ñu gis peut-être kon lii xaaral peut bu ñu waxee dina xam li ñuy wax ñu ne ko mais lan la yow yaay lan fa qaalat mu ne anal jassaasa waaw mooy ki nga xam ne damay espionner man damay wër ay xabaar laay ut di ko indil sama sang waaw xaaru ñu ne ko mais wamal jasaasa mais lan mooy jasaasa ah lan mooy jasaasa parce que ñoom xamuñu mais jasaasa bon mooy nekkul ne moo arab bi lañ xamul mooy du loolu lañ xamul waaye mais jasaasa pour lan lan la ñuy gisee animal boo xam ne bopp bi mënoo xam ne bopp bee geen bi mu bari karaw ñuy wax mu ñuy tontu ba pare mu naan ma naan anal jasaasa mu ne anal jasaasa. man maay aljassaasa ñu ne ko mais lan mooy jasaasa wamal jassaasa xaalat mu ne leen ayyuhal qawm intaliqu yée yéen nit ñi yéen ñii dem leen ila hadha ar-rajul fi dayri waaw ñu ne ko dema mu ne leen yéen nit ñi daal ja nekk fi di laaj maay kan sax jaru ko dem leen ci góor gi ne fee te nekk ci tabax bële am na tabax bu nekk ci biir île bi bu ngeen duggee ba ci biir di ngeen fa gis benn tabax bu rëy am njëndi boo xamante ne ni du ngeen fa demee di fa fekk di fa fekk benn nit dem leen ngeen laaj ko waaw fa innahu ila xabarikum bil ashwaaq waaw ndax moom kat moom dafa bëgg ku bëgg la ku bëgg la te xemmeem ngir xam seen xabaar wax ak lool moom xam naa ko waaw kon nag dem leen ci moom moo gën ngeen may laaj man mii maay kan naa tamit nee na euh, lamma sammat lanaa rajulan fariqna minha an takuna shaytaana nee na bi ñu waxee lool nag nañu benn góor bu ne fee mais bi ñu déggee wax ji bi mu tuddalee góor nee nañu ñu tiit ci saase ñun trente ñépp min lax mu waju daam dañoo tiit ñun ñu échoué seen bateau dañoo échoué ci ci jazira boobu ci île boobu ci biir ndox mi léegi nag nee na ñu tiit ñun ñépp ñu tiit ñu ne hée cay way ci lan lañu tombé nii way ñu ne ah nañ dem ñu tiit ndax liñ doon ragal mooy est-ce que du seytaane est-ce que du seytaane nag lañu amal problème nii mu nekku benn shaytaane nee na fantalaqna siraan ñu gaaw dem nu mu gën gaawe daldi dem ci biir dugg ci biir île bi comme ni ñu ko saasa bi waxe gaaw xatta daxal na dayra ba ni ñuy duggee ci tabax bu rëy boobu mu wax waaw nga xam ne day wër ci ad daar moom daar ñoo bokk fu ñu jóge hein nee na fa ida fiihi a'zamu insanin ra'ayna mais nee na gis nga bi ñu duggee ba agsi foofu mais ñu ngi fa fekk bii ponkalum nit mais mooy ponkalu nit boo xam ne masuñoo gis nit ku mel ni moom non kii moom nit ku màgg ku ku rëy nii ngand mel ni géant mais ñun masuñoo gis nit ku màgg nii te rëy non fa ida fiihi a'zamu fekk nañ ca biir njëndi boobale a'zamu insaan nit ki gën a rëy ra'aynaahu ku ñu mës a gis ah, bi mu demee noonu nag nee na xat nee na masuñoo gis ku gën kii loolu a'zamu insaanin ra'aynaahu masuñoo gis ku toll ni moom ci mbind mais dangay gis yow boo gisee say loxo yow ni mu tuutee ak moom ay loxoom ni mu toll nit ñi nga mës sa gis ñi masoo gisoo mooy dalay impressionné xam nga gars yi léeg-léeg nga gis ñuy wax affaire géant yi gan bi nit yoo xam ne tànk yi kese yow boo fii baaraamu tànk ak óom bi rek yow ñooy sut suñu nit ñu mel nii comme ñun nii ne ñu ngi gis waaju rëya rëya rëy koo xam ne masuñoo gis ku mel noonu xalqan ci mbind wa ashadduhu wisaaqan waaye ñu li ñu ci gën a impressionné mooy masuñoo gis nit koo xam ne mais gis nga chaîne yi ñu ko takke parce que dañ ko faa takk waaw mais masuñoo gis chaine yu rëy noonu yu ñu takke nit waaw comme que waa dafa rëy moom yoboo chaîne yu rëy koy takk ah waaw léegi majmu'atun yadaahu ila unuqi moom nag ni ñu ko takke mooy dañoo dajale ñaari loxoom ah lañu dajale yi takk boole koog doq gi ak bopp bi doq gi yeew maa bay na rukbatihi ba pare ñu takkaat ko beneen façon chaîne boo xam ne óom yi diggante óom yi ilaal kaabay ni óom yi lañ boole ak tëkk kii ndejoor yi dojoor yi ñu boole leen mooy gis nga takk bi ñu ko takk mooy kii du bouger mooy dina mën na bouger mais mooy kii du fi jóge ah waaye bil xadiidi ay fer en chaîne de fer chaîne yoo xam ne en fer voilà lañu ko yeewe ba mu ne ngodd ñu daal di koy jataŋ takk ko waaw nee na nag xul naa ñu ne ko waylak toskare ñeel na la mais maa ant mais yow mii yaay kan lool waxu arab la waylaka ñoom dañu tàmm di commencé wax lool même bu ree du lool lañ ciy jublu tout way temps wa waylak waaw laa abalak laa ummalak hmm? mane yow mii yal na nga dee rek looy def nii mooy est dama ne ko yal na nga dee ci saa si mooy déet mu ne ko kon maa antamee ñu ne ko mii yow yaay kan ndax bon yow ñun ñu ngi door a gis ko mel nii ak nii ñu la yeewee ak problème bi mooy kan moo ko yeew mais yow yaay kan lan mooy sa histoire ak yow yow ci sa bopp yaay kan xaala mu ne leen mooy waa ji ñu gis nit la te góor la a qad qadartum ala xabar yi mu ne leen yéen de agsi ngeen te teg ngeen loxo tax am ngeen méemée ci sama xabaar mooy ñëw ngeen ba découvrir nga ma découvrir ngeen ma découvrir ngeen sama mbir waaw kon nag mooy man dinaa leen wax may kan waaye balaa lool fa axbiru nii hein maa antum dama bëgg yéen ci seen bopp ngeen wax ma d'abord yéenay ñan maa antum yéenay ñan mooy man antum rek ah xaalu ñu ne ko